mu ngi tuddoon ali ibn xaatim ibn abdillah ibn saad ibn xashraj ibn imru al qays ibn adi at-ta'i waaw dàkkantalam nekkoon abu tarif muy adi di doomi ku ñuy wax xaatim di doomi abdillah abdillah di doomi saad di doomi xashraj xashraj boobu di doomi imril qays imril qays di doomi ci waa qabiilatu Tay tribu des Tay Adi ibn Haatim baayam mooy baayam moo siiwe tabe ci arab waaw aljawaad almashhuur bi ataaya alkathiira baayam moo siiwe tabe ba ko arab yi di ko joxe misaal ku tabe sax ñu naan moom dafa tabe comme adi waa am adi la rek adi kii la non xaatim la xaatim at-taa'i kii dafa tabe comme xaatim xaatim xaatim waxoon naa la fi euh, ak tabeem dañuy nettali naan xaatim mi di bàyyu at yi seyna at yi dafa nekkoon koo xam ne dafa tabe woon a tabe mais vraiment waa ji gisoon ku mel ni moom ci tabe jafe na moo tax ko arab yi di joxe njàmbaar ci tabe mooy vraiment kooku tabe na quoi ba ñépp d'accord ci di joxe tabe ku tabe rek ñu ne sawaay de comme tabe dafa tabe comme moom waaw comme xaatim mooy doonu loon ànd benn convoi ñuy dem benn voyage lu dul ne la ñooñu soxla yépp moo koy res waaw bu doon ci suñu jamono la dañ naan bu nanoon a ànd ak ay nit jóge Sénégal dem France wala Australie moom mooy rek seen visa yi waaw lañuy defar ba am visa loolu lépp ci poosam lay jóge waaye lañuy fay avion bu leen di yóbbu moo koy fay ñépp passagers yépp kenn du des waaye bu yemoon foofu rek mu neex waaye argent de poche ba ñuy yor moo leen koy jox ah bon xam nga loolu kese boo ko déggee xam ne loolu c'est pas facile convoi arabe yi comme buñ doon voyage nii de nga di convoi lañ doon def ñépp moo leen di waral mooy ut li ñuy war géléem yi moo koy tàgg moo koy fàggu lay nekk ci kaw géléem yi lañ ñu war a dunde provision bi lépp dem aller retour laa la wax lépp moo koy res moom xaati ku pare def loolu bari na ñoo xam ne xam ñu ñoo pare def lii ah yow bu dee ne sa salaire bii nga am rek bëggoo say ñoñ xam ko ngir xamal na ne am nga ko ndax yaakaar nga ne bu ñu ko xamee commencé di am lu ñuy bëgg ci yow xam nga ne yow moos lastaka xaatim ah jegewoo sax wewam moo tax dañuy nettali naan am na benn kaw kaw daf ko dégg ci mën a mayeem mu dem di ko di dem tay di ko fekki dëkkam ngir bon ah xaatim kat dégg naa moom xaatim waa largesse moom kooku mooy buur yàlla mayoon na ko tamit ci wërsëg ubbiloon na ko wërsëg te ku mel noonu wërsëgam du dox waaw xam nga nay ki albax yi lu day jàpp ne moom li muy joxe mooy wàññi alal bi waaw fekk nag mu ngi koy téye di ko compter pour moom looloo koy yokk fekk mu ngi koy garder waaw allati jamaa maalan wa addada ba pare yaxsabu anna maalahu axlada di dajale alal ji di ko compter rek naan compte sàngam LCL cinquante mille nga fay nelaw may boroom SGBS hein société générale am deux millions yu fay xaran maay boroom waaw di woote conseiller yeeg yooyu rek ah fu xalal fu alal ji tollu eh, ci biti nag dàqa deedeelu ñépp ku ko gis sax di ko yéeneb sarax mu jàpp ne alalam jooju muy wàññ axla da moo koy may longévité ci kaw suuf alors que demewul noonu ah waa ji dégg lool nag daal ñëw ci moom bi muy ñëw mu dajeek moom ci bunt bi muy génn ci dëkk bi fekk moom da doon voyage xaatim da doon voyage yorul lu dul ab jaamam la àndaloon aw fasam doon dem gëléem lañu walla fas ak jaam bu ko doon wommat moom mu yor waruwaayam waa ji ñëw mu ne ko a ah, danga maa fekk ci yoon de waaye ni ñuy def waruwaay wi ngay jël waruwaay wi ngay jël nga yóbbu ndax lool rek laa fa yor ak li ci kawam yépp charge beeg loolu lépp jëlal nga dem daat ko danga maa fekk may génn ma nekk ci yoon ci yoon nga ma fekk nii mu naan ko mais jaam bi wommat géléem gi nag walla kii mu ne ko moom it ci la mayaale naa la ko man ngaa yóbbuwaale yaay boroom <laughs> kooku mooy xaatim mooy bàyyi Seydina Adi mii nag <laughs> aljawaad ku tabe woon ki ah ku mel noonu nag dajewul ak yonent bi aleyhi salaatu wa salaam waaye suñu boroom génne na min sulbihi saxaabiyun jalil wa huwa saxaabunaa haadaa ah saxaabiyunaa haadaa Adiy ibn Haatim waaye buur yàlla génne na ci moom ci doomam yi ah koo xam ne de saxaaba la doon nga xam ne lu lu nubuwaa rekk ko féete kaw waaw soxbatu rasulillah sallallahu alayhi lu dul nubu wafeetewu ko kaw waaw moom nag Seydina Adi nettaleem fii la tàmbalee ci sariya bu Seydina Ali bii radiyallahu taala anhu ci l'an neuf selon imam al-Waqidi te imam ibn Sa'd jële ko ci moom que ne l'an neuf la yonent bi aleyhi salaatu ci rabiul aaxir ci la yónni Seydina Ali ngir mu dem ci al fuls nekkoon nekkoon te mooy xërëm bi nga xam ne moom la tribu wu Seydina Ali ibn Xaatim doon jaamu waa Tay ngir mu dem buum ko ngir mu buum ko ba mu fa demee nag ah ba mu fa demee mu daldi leen song moom Seydina Ali ci bépp wàll ca fajar ga daldi boom li nga xam ne mooy xërëm ba feesal ci loxoom ak li nga xam ne mooy ay prisonniers yu ñu fa jàpp ak ay gàtt ak ay gëléem nettali boobu nag muy nettali xew-xew bi imaam ibn isxaaq daal dina koy nettali waaye imaam ibn isxaaq raxmatullah aleyhi moom daf koo nettali bi duuni sanad ci loo xam ne amul càllale parce imaam ibn isxaaq Euh, raxmatullaahi alayhi dane bi muy nettali nettaleem dane wa amma adi boo demee ci siiratu ibn hisham di ko fekk wa amma adi ibn xaatim fa kaana yaquulu fi ma balagani waaw mu ne adi ibn xaatim de fa kaana nekkoon na yaquulu doon wax fii ma ci li nga xam ne moo ma jotee comme ci information ci xam-xam man imaam ibn Ishaq ngi gis na kon balaa xan la ko solo mooy loo xamante ne waxul càllaleen te loolu min sinfi da'if dafa bokk ci li nga xamante ne ni luy tax xadiis du wér la parce que amuñu ci càllale imaam ibn Ishaq moo ko wax noonu saamu indi li nga xamante ne mooy càllaleen waaye xadiis boobu imaam ibn saad soloo na ko tamit bi sanadin daal dina koy solo ak imaam at-tirmidhi raxmatullah alayhi mu jaar ci muy xadiisu seydina simaak ibn harb an Abbaad ibn Hubaysh an Adi ibn Haatim waaw te Abbaad ibn Hubaysh imaam ibn Hibbaan nee na ku dëgër la ñi des ci góor ñi ñu tudd ci càllale bi ñu wér lañ imaam Ahmad soloo na ko ci beneen yoon mu jaar ci Hisham ibn Hassan mu jëla ko ci al imaam Muhammad ibn Sirin rahmatullah alayhi mu jëla ko ci abu ubayda ibn xudayfa mu ne an rajulin ci benn góor qaala mu ne kooku qultu li adi ibn hadi ali adi ibn xaatim mu ne kooku mu ne man dama wax adi ibn xaatim waaye xadiis bi biy wax ci lii imaam ahmad raxmatullaahi alayhi ah soloo na ko ci beneen càllale boo xamante ne nii tuddul an rajulin boobu amu ci an muhammad an abi ubayda te foofu tuddul li nga xam ne dane an rajulin ñu jële ci góor ndax foofu imaam ahmad dane xaddatanaa yuusubn yunus bnu muhammad qaala xaddatanaa xamaad bnu zeyd an ayub an muhammad bnu sirin an abi ubayda ibnu xudayfa mu ne foofu mooy càllale bi ñu jógoon cinquante rajulin benn bii nag mu ne xaala xamaadu imaam ahmad mu ne kantaa xamad wa hisham an muhammadin an abi ubayda walam yadhkur an rajul tuddul ne benn góor mu ne kuntu asalu naasa waajo mooy kon bu dee bopp kon ubayda moo ko laaj mu ne man dama doon laaj nit ñi an xadiisi adi ibn xaatim wa huwa jan bi wala as'alu qaala fa ataytuhu fa sa'altuhu fa na am après mu tudd xadiis mu ne moom man dama doon laaj histoire wu Seydina Adi ibn Hatim di ko laaj nit ñi te pour pourtant moom soriwu ma woon ah, mu ngi woon sama yoon mais ma koy laaj nit ñi mooy soriwu ma woon naa ko am accès ci moom mais maa ngi laajte fu nekk di laaj histoire am te pourtant xam naa ko te mën naa ko laaj finalement ma ne xaaral ma dem laaj ko ko fekk mu ngi sama wet wa huwa ilaa janbi loolu nag mën a nekk ne moom fa mu dëkkoon ak moom sorewuñu waaw laaj nit ñi mais c'est ndax ndax xelluwul bon xel que ne ñu toog ci benn jataay muy laaj ñii naan leen histoire ab moom mooy lan ñu koy mu ngi seen lii lim ci jublu mooy ñoo sorewuñu woon kër waaw te man masuma ko laaj ma koy laaj nit ñi nee na nag ma dikkal ko gisoo looloo tax mooy dañu dëkkoo mooy soriwuñu woon kër lay tekki mais tekkoon dafa toogoon samet moo tax mu ne fa ataytu fa sa'altu ma laaj fa qaala na'am mu ne ma waaw nettali ma nettali waaye nettali islaamu adi ibn abi ali adi ibn xaatim at-ta'i imaam al buxaari soloo ko ci kitaabul manaqib ci kitaabul manaqib indi na ko foofu moom imaam al buxaari raxmatullaahi alayhi ci baabu alaamaati nubuwa ci bunt bi nga xam ne ci la def alaamaatu nubuwa màndarga yi tegtal nubuwaat yonent bi aleyhi salaatu wassalaam màndarga yi mu daal di koy soloo moom al buxaari ci seydina ali ibn xaatim hein léegi kon bu dee ne gis nañ parce que foofu imaam al Buxaari raxmatullah alayhi moom càllaleen dane xaddatani Muhammad ibn al Hakami qaala axbarana an-Nadr qaala axbarana Israa'iilu qaala axbarana Sa'dun at-Taa'i qaala axbarana Muhill ibn Xalifa an Adiy ibn Haatim loolu mooy càllale imaam al buxaari mu ne xaddatanii nettali na ma muhammad ibn al hakam qaala mu ne axbaranaa xabaare nañu israa'ilu ibn yunus non non axbaranaa an-nadr an-nadr an-nadr voilà avant israil avant israil am na an-nadr mu ne léegi ginnaaw moom mu ne waaw kay après nag ci la ne Israaïl ci lañu yóot ci moo ñu xabaare qaala moom Israaïl mu ne raxmatullah ala aljami xaddatanaa xabaare nañu Saadu ni Ta'i Saad bokkoon ci waa Tayy qaala mu ne axbaranaa Muhill ibn Xalifa ngandum taabi'i la woon moom Muhill ibn Xalifa an Adi ibn Xaatim moom moo jële ci Seydina Adi ibn Xaatim mu nettali waaw mais foofu fi mu nettali du début islaamam mais bi nga xam ne Seydina Adi ci la ñëw tuub si ba toog ca yonent bi aleyhi salaam loolu nag bi muy door a tuub si loolu noonu la nettali foofu moom Seydina Adi ci saxiixu imaamu al Buxaari léegi kon ni ñuy def mooy dañuy tànn euh, riwaayu imaam Ibn Isxaaq bi. rahmatullah alayhi dinañ la wax ak riwaay imaam euh, euh, wala nañ jël riwaay imaam ibn Ishaq après euh, riwaay imaam Ahmad yu wér yi ak imaam at-Tirmidhi ñoom dinañ gis fi ñu wuute fi ñu wuuteeg moom waaw même bu dee dans l'ensemble ñoo ko niroole mais am na quelques yu ñu wute surtout bi gën a bi gën kii moom euh, dinañu ko wax insha allah imam al ibn Isxaaq kon mu ne wa amma Adiy ibn Xaatim mu ne kanta Adiy ibn Xaatim moom fa kaana yaquulu nekkoon na di wax fii ma balagani ci li nga xamante ne moo ma jote ci xam-xam comme information comme information daloon wax naan ma min rajulin min al arabi kaana ashadda karaahiyatan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallama hiina sami'a bihi minni Seydina Adi mu ne mais gis nga amul woon kenn mënoon naa dogu lool moom amul woon kenn ci arab yi koo xam ne moo ma ginoon a tar ak mbañ ak mbañeel bu ma bañoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ma xabaaram dikkale ba ma déggee na feeñ na ba ma déggee ay mbiram amul kenn ci arab yi koo xam ne moom ba mu déggee mbiru yonent bi aleyhi salaatu salaam ni mu ko tare woon ak mbañeel man àggoon na ma ci àggoon na man fi ma àggoon ci bañ ko ndax lan mu ne amaa ana fa kuntu mra'an sharifan wa kuntu nasraniyan wa kuntu asiiru fi qawmi bil mirbaa mu ne parce que man dama ne woon koo xam ne ah man dama ne woon nit koo xamante ne nii euh, sharif laa woon mooy ci famille bu tedd laa bokkoon ah oui ah il faut savoir mon père était kan xaatim say baleen ni ngeen di wax xanaa déggoo léegi yow sa préambule ni nga ubbee mbir mi mbambastal mi saa bàyyi ni nga wax ci moom sang bu toll ni moom may doomam ah du cobo wa kuntu dama ne woon man umru an sharifan ku tedd laa woon ci bu lu wolof yi naan yax bu rëy laa bokkoon te tamit kilifa laa woon waaw man dama ne woon koo xam ne ku tedd laa woon ci askan wa kuntu kuntu nasraniyan te man chrétien laa woon waaw ah, moom chrétien la woon mu ne wa kuntu asiiru fi qawmi bil mirbaa waaw comme ko c'est que moom seen lool moo taxoon dañu bokkoon nag ci ñi jiite ci ñi nga xam ne ñoo doon kilifaay waa toj waa seen waa kër léegi nag looloo tax mu ne nag en plus que ne chrétien la mooy sama waa nit dama sama waa ñoñ di waa toy lu ñu masoon a xare bu ñu mas a def mooy seen razzia yooyu ñu doon def razzia la woon fekkum dëkk ngeen song ko tël dal seen kaw dem seen yoon mu ne lool luñ ci masoon def hein ba lañ tey amee ci butin man maa doon jël un quart bi man lañ ko doon jox loolu daal ci yaay xam ne nag njiitu jaahiliya yi dañ doon def loolu loolu xam nga ñuy am na ñu tane am na ñoo xam ne moom lépp ñoom ñoo ko doon moom am na ñoo xam ne moom xare ji leen lépp ñooy borom mooy buur yi dëgg-dëgg mais ñii ay njiit lañ woon yoo xam ne comme que amuñoon ay buur mais ñoo doon sang yi de fait bu xare amee ñu sang razzia dar lañ fa am un quart bi dañ koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bi ñu jox ko Adi ibn Hatim euh, euh, Adi ibn mu ne fa kuntu fi nafsi ala diinin wa kuntu malikan fi qawmi mu ne man nag sama bopp man ci diine laa doon mooy chrétien laa woon nag waaye waaye ak sama train de vie nii ak la samay ñoñ liñ may jox ci alal ak fonk giñ ma fonk ndax fi ma bokk mais man man buur yee man buur laa woon samay ñoña ah. même bu dee duñ ma ne Ali maliku Tayyib non mais man j'étais presque un prince ah waaw xam nga gars yi xoolal gars yi rek la République française gars yi gars yi Louis quatorze n'est plus là mais am na Louis quatorze yu fi ne de yoo xam ne boo seen durée mandat ay Louis quatorze lañ mooy les les les les kii de la République nan lañ leen di wooweeti sax <laughs> les bourgeois de la République wala wala les princes de la République nga xam ne ñoom moom genre préfet yeeg gaa yooyu ak gaa yu en gaa yu génne na ak président yi ñoom presque nga xam ne droit bi président bi am ay mooy mooy ni mu foore sawaay daanaka décision de réew mi dara du dox lu dul moom moo ci d'accord waaw kii nag mu ne man ah malgré buur bi new foon demee wa kuntu man daal ni ma doon dunde malikan ab buur laa woon rek mën nañ maa wax lool fii qawmi ci sama ñoñ waa tay li ma bi ndax lan li ma sama ñoñ doon defal waaw mu ne nag fa lamma sami'tu bi rasulillahi sallallahu alayhi wa moo tax bi ma déggee yonent bi alayhi salaatu salaam ay mbiram non ma bañ ko ndax mooy lii kii moom lii muy woote lii muy woote moom bés bu bu duggee suñu fii mooy sama nguur yàqu na moom sama nguuroo sama bàddaxal màddaa gi ma ne woon fii sawaay nga xam ne mbir yi lépp neex te du ma sonn gaa yi di ma traité comme un roi en plus ma nekk chrétien loolu c'est fini parce que moom diineem ji ah hein wuute nag ñun li ñu ne léegi ah ci christianisme gi ñaagi nag ngir défendre ses intérêts ak yooyu mu bañ ko ba mu déggee mbir yonent bi alei saatu salaam nee na ma bañ ko fa qultu li gulaamin kaana lii arabi raa'iyan li ibili laa aba laa aban lak odud lii min ibili ajmalan zulalan simaana fahtasibha qariban minni nee na yaa laa yaa ab laa aba lak neenam fekk dafa amoon ma amoon benn booy ay buur la waa day am yooyu booy day ñu koy liggéeyal ah oui il était traité comme roi am na sax booy ay jaam yu koy liggéeyal yoo xam ne moom du liggéey bu xëyee daal programme am lay tëral na gaa yu mel noonu de <laughs> ay Ndakaaru am na ñoo xam ne ñoom ay vie de prince lañuy ñuy dund. duñ xëyee ñoom amuñ duñ lay liggéey yi newuñ ndax am nañu li leen fegal lool al istighna anil amal mooy soxlawuñ nekk fi di xëyee ka def yooyu am nañ ñu leen di liggéeyal te wàññiwul dara ci liy dugg ci alal ji ñu yor bu ñu xëyee daal ñoom seen programme lañu yor waaw fan lañuy ñuy doxantoo shopping yu mel noonu moom nag mu ne fekk am benn booy boo xam ne moo ma doon liggéeyal benn ab boo xam ne arab la woon ra'iyan li ibil yi mooy eh, doon ma sàmmal sama gàtt yi ma ne ko nag laa abalak waaw ma ne ko mooy laa abalaka en tout lool façon waxin la mooy laa abalaka xam nga li muy tekki mooy yàlla na am baay mais jublu mooy mooy ah waajalal eh, bu bu wolof naan ay yàlla yow moom ci sama waaj kii yi yàlla na nga dee rek xam nga loolu est ce que da koy tekki da mooy ne waa ji danaan ko yow yàlla na nga dee loolu la ko eh, kii mooy non waxu fawin foofu koo la wan ne waa ji tamit mooy miin nga ko miinante ngeen waaw udud lii min ibli ne ko waajalal ma ci sama ga géléem yi ajmalan zulalan yoo xam ne géléem yoo xam ne yu woyof lañu mooy yu seenu gaaw seenu seenu daw ak seenu geego gaaw waaw bu ma indil gëléem goo xam ne dafa diis naqare ak déplacement am yombul simaanante suur géléem yu suur nag ma ko leen waajal mu ne ko fahtasibha qariban mi fa ida sami'ta bi jayshin li muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qad wati'a hadhihi albilaad fa aadinni nee na ma ne ko waajalal loolu te boo déggee boo déggee ci suñu côté yi armée boo xam ne ci yonent bi alay sa kiñ naan muhammad seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa moom mi mu nee na moom maa ko gën a bañ ci arab yi moom sallallahu alayhi wa sallam boo déggee ñu ne la armée ngay dégg ci parages yi que ne armée ñu ngi jaar ci wala song nañ ab dëkk ci suñu wet rek nag ma ko yëgal gaaw waaw nag ma ko gaaw yëgal alerte ma nu mu gën a gaawe waa ji def noonu booy bi def lool fa faa la mooy mbindaan bi ki koy liggéeyal mu ne summa innahu ataani zaata ghadatin fa qaala yaa maa kunta saani'an id ghashiyatku xaylu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fasna'u al'aan fa inni qad ra'aytu raayaatin fa sa'altu anhaa fa qaalu haadihi juyuushu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na benn jour daal sama booy bi dikkal ma benn ngoon yi mu dikkal ma ne ma yaa adi ne ma aa ah, sang bi adi maa kunta saani'an la nga bëggoon a def la nga ne woon ko def hein la nga xam ne doon nga ko def id ghashiyat ka bu la songoon xaylu muhammadin fasu sayyidina muhammad yi de sallallahu alayhi wa sallam fasna'ul aana na nga ko def léegi mooy la nga doon waajal nag jot na dawal ba ngay ami tànk ndax kat fa inni qad ra'aytu raayaat man mii gis naa raayaatin ay drapeau yoo xam ne fa sa'altu anha ba ma gisee drapeau ya laaj na wee drapeau yële moom ñooy yan armée yële di wër sari ya yële fa qaalu ña ma ñu ne ma comme que sàmm la mooy day génn ba ca biti moom dina gis lu bari ci àll bi ak village yi muy romb bu gisee yooyu da koy xam mu nag ñu ne ma haadihi juyuushu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ma lii mooy armée Seydina Muhammad yi nii mooy armée yi mu waaw loolu moom wax nañ ma ko kon nag ah sang sama la nga naroon a def la nga ne woon duñ ko def de buñ la songee bi yeboo nga def ko léegi ndax gis naa lii ma la wax nee na nag fa qaala Seydina Adi nee na qaala fa qultu fa qarrib ilayya ajmaali fa qarrabaha fa ihtamaltu bi ahli wa waladi nee ma ne ko kon gaawal andil ma gëléem yi ma waxoon nga préparer leen mu dem indi leen lu mu gën gaawe jegeel ma ko andil ma ko nee na faxtamaltu bi ahli ma ma jël sama waa kër sama soxnaa gi samay doom teg leen sama soxna bi ahli sama soxna walla di ak sama doom ma teg leen ci gëléem yi summa qultu ma ne ko alxiq bi ahli diini min an bi shaam alxiqu alxaqu alxaqu bi ahli diini waaw ma ne man moom bi ma ci toogee ci kaw gëléem yi teg sama soxna ak sama doom ku nekk ma tegal la benn ma ne alxaqu bi ahli diini min an nasara bi sham ma ne fet maa ngi dem waaw fii comme que c'est fii fii Seydina Muhammad mii coy oh ak si na fekk gaayam yi léegi man nag maa ngay dem ah sallallahu alayhi wasallam maa ngay dem sham ña nga xam ne ñoom laa bokkal diine di nasaraan chrétien ndax ñoo fa bari woon gisoon nañ an Qaysar moom na ñëw ci yeneen riwaay yi nga xam ne dana ci Qaysar laa jëm dinañ ñëw ci riwaayu imaam Ahmad beek imaam ak imaam al-Bukhari benn benn ñu ngi ci riwaaya ah, imaam Ibn Ishaq Ibn Yasaar boo demee ci siiratu Ibn Hisham di fa fekk li nee nag kon fa salaktu wala aljuushia wa yuqaalu alxuushia fi ma qaala ibn Hishaam nee na ma dugg yoonu naan alxuushia wala aljuushia selon imaam ibn Hishaam nee na nag ah wa xallaftu bintan li xaatimi fi lxaadiri nee na nag ba may dem sauf que ba may dem ma bàyyi fa doom boo xam ne doomu xaatim sama bàyyi sama sœur laa fa bàyyi man daal sama soxna laa jël sama doom dem sama yoon bàyyi fa sama sœur koo xam ne ñoo bokk xaatimkat euh, loolu la riwaaye bii wax riwaaye imaam euh, ahmad bi riwaaye imaamu ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi moom waxul loolu waaw moom waxul ne sama sœur dane du sœur de waaw boobu xam nga kan la fa bàyyi nee ab bàyti xam la waaw ab bàyti xam la fa bàyyi bu ji mooy pas bàytëx bàytëx mooy côté jigéen côté góor mooy bàjjan voilà dane ma bàyyi fa ab màgget moo moo jigéen la boo xam ne bu màgge la quoi mais mooy sama bàjjan la waaw amati ma bàyyi ko fa nag dem sama yoon yóbbu sama njaboot bàyyi ko fa moom dal di sobe ji bàyyi fa ba bàyyi ko fa moom ah loolu yéeme na de hein loolu de yéeme na waaye lool la def de nee na laa def de faraa faraa bàyyi amat yi de sama bàyyi teex sama bàyyi tëx Euh, bon riwaay imaam ibn Isaaq bi kon moo ne sama sœur sama sœur moo ne moom sœuram la paa baay te xam ne lële li nga xam ne mooy li gën a dëgër këne ama du sœuram amatihi la waaw léegi moom rek lañ jàpp déedéet moo tax ci riwaaya imaam Ahmad bi wanaasan ak ñu bari lañ jàppale non ñu jàpp léegi buñ continuer ci riwaa imaam ibn Isaaq biñ ne woon ba léegi mu ne kon waxalaftu bintan li xaatim fil xaadir ma bàyyi fa doom wax nañ la li gën a dëgër kon mooy bàyyi xam la mooy bàjjanam la seeru xaatim la la fa ba di bàyyam léegi nag ah ba jullit ñu agsee foofu nag ñu jàppale ko prisonnier waaw nee na man nag fa qadimtu Shama biha kantaa entre temps moom àgg naa Sham dem naa ba àgg Sham toog foofa nekk fa mu ne ba ma fa nekkee nag wa tuxaalifuni xaylun li rasulillah waaw fa tusiibu ibnata Xaatim wala fii man asaabat fa qudima biha ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi sabaaya min toy waqad balaga rasulullahi waqad balaga rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam harabi ila Shaam mu ne nag ah man ba ma àggee Shaam yàggul tuut dara fasu yonent bi alayhi salaatu salaam armée doon yónni àgg Tay ba ñu fa demee nag Tay lan lañ def lan lañ def dafa dañoo songu tay jàpp kama fa bàyyi woon di doomu xaatim boobu ci riwaay imaam ahmad bi ne amatihi la mooy bàyyi ci xam bu jigéen mooy ba bàyyi ci xam bu jigéen ba bàjjanam <laughs> voilà am mooy mooy mooy bàyyi tex góor am mooy jigéen wi mooy bàyyi tex mooy bàjjan nee na nag ba ba nga xam ne man falaa jóge ah en ah, sama gannaaw nag la fasu yonent bi aleyhi salaatu salaam ñëw tey ñu jàpp doomu xaatim ga ci riwaa imam misa ñu boole ko ci ñuy jàpp prisonnier nee na ñu yóbbu ko ak prisonnier yi min tay jële leen tay yóbbu leen madinatul munawwara ala saakina afdalu salaatu wassalaam mu ne nag bi mu àjjee fekk yonent bi aleyhi bi ñëwee ñam yónni woon foofa yëgal nañ ko ne kantaa xaatim ndax moom at yi dafa siiwoon yonent bi alayhi salaam xamoon na tur bi xamoon na ko mooy déggoon na ay histoire am léegi ñu ne ko kantaa at de moom daw na moom at de fekkuñu ko fa moom dañoo bañ leen bañ leen dalee seen kaw moom dañ nañu dem na dem na Sham moo tax mu ne fekk yonent bi alayhi salaam joti na ko samag ndaw jëm Sham mu ne fa qaala fa ju'ilat bintu xaatim fa ju'ilat bintu xaatim fi xadiiratin bi baabil masjid kaanat as-sabaaya yuhbasna fiihaa nee na biñ leen yóbbu Medina ñu boole ko yóbbu ko ci benn angaar boo xam ne falañ ci ci ci ci buntu jàkka ji sorewul jàkka ci buntu jàkkaay yonent bi alei satu salaam nga xam ne foofu lañ doon yeew ñi nga xam ne ñooy ñañ fa jàpp ay prisonniers ak prisonnières yi mu ne fa marra biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaamat ilay wa kanat imra'atan jazla mu ne nag biñ ko tëjee foofu mooy fi ñu leen tëjoon nag mooy du foo xam ne c'est hermétique tëju duñ gis li ci biti dañuy gis li ci biti comme comme ko nag peut-être gis nga euh, prison yi léeg-léeg day gis yoon day may gris mais fi xalaat gris ah. mooy daal fi ñu leen tëjoon dinañ gis ñu leen di romb. waaleykum salaam. léegi mu ne mu bi nga leen tëjee saabsaam rombee jóge ci jàkka ji xam naa wala mu ciy dugg rek nee na doomi xaatim ji. ñu ne bàjjanam bu dee ci riwaay yu wiri mu ne lan mu mu jóg. adressé parole di wax ak yonent bi aleyhi salaatu salaam fekk mu ngi jàll mu ne nag dafa ne woon jigéen boo xam ne daa ne woon ku mooy ku dëgër la woon waaw mooy du koo xam ne moom li mu bëgg a wax dina ko wax te tamit ku taxawoon la mooy koo xam ne il n'a pas peur il n'a froid aux yeux du loolu ngeen di wax ci français bu jub waaw naa ngeen lijjanti expression boobu nga xam ne rëcc na ma wax ko ndax noonu ngeen koy waxee biir wallahu taala alam njéggal ma léegi léegi nag euh, mu ne yonent la lay saar saam waaw mu ne ko ndaw si ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wasallam halaka alwaalidu wa ghaaba alwaafid famnun alayya manna allahu alayk nee na yonent bi saa bi mu rombee ndaw si ne ko doomu xaatim bi selon riwaay imaam ibnu Isxaaq ne ko yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa ne ko ah saa baay de dundatul xaatim de newatul ci jamono jii mooy newatul ci suñu àddina bii halakal moom daal dinay faatu wa farrata daw na wa xaabata absenté na alwaafidu ki nga xam ne moo waroon ñëw ngir libérer suñu waaw ki waroon a def délégation ginnaaw bi ñu jàppee ñëw libérer suñu moom de daw na muy kan Xaatim fam nun alayya fam nun alayya manna Allahu alayhi mu nekk kon famnun alayya manna allahu alayk yàlla na nga xéewal ma mooy defal njekk ci man libéré ma waay loolu de laa lay ñaan yow rasulullah manna allahu alayka yàlla na la yàlla xéewale xaala nee na mu ne nee na mu ne yeneen ci ma lay saar saam ne ko bi mu waxee lool waman waafiduk ne ko kan mooy ñëw ngir amaana xamul ndaw si mooy xamul kii kan la kii di wax nii mooy kan <laughs> parce que parmi les prisonniers moom moom moo ci jóg di wax mu ne ko neewu kan mooy sa bàyyi kan mooy sa dane ko kan moo la waroon a ñëw récupérer si ngir mën a jël joxe rançon bu dee loolu lañ laaj wala ñëw laaj ndimbal wala loolu ngir ñu libérer la mu ne ko kan la qaalat nee na ndaw si ne ko Adiy ibn Haatim ne ko Adiy ibn Haatim la qaala yonent salaam ne ko alfaaru min allahi wa ne ko Adiy mi nga xam ne ki daw daw ki daw yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam bi subhaanahu moom dafa daw yàlla moom au xam nga <laughs> jotaay bee weesu alxuraan doon fa firru ila allah daw leen jëm ci yàlla moom moom farra min allah moom moom dafa yàlla lay daw ak ndawam bi moo tax mu dem saam kooku la qaalat ndaw si nee na summa mada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa tarakani hatta idha kaana min al-ghadi marra bihi fa qultu lahu mithla dhalik nee bi ma waxee yonent bi alayhi salaatu salaam lool mu laaj ma kooku mu laaj ma ma ne ko adi xaatim mu ne ma ki daw yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam nee ndaw si nee na loolu la ci yonent bi après mu dem nee ca suba ga mu rombaat fa ma waxaat ko la même mooy la ya rasulallah halaka alwalidu wa ghaaba alwaafid famnun alayya manna allahu alayk yow ndaw yàlla li ah saa baay de dundatul te ki ma waroon a ñëw libéré si daw na absenté na kon nag xéewale ma libéré ma yàlla na la buur yàlla xéewale yeneen ci balay saab saab nee na ma waxaat ko ko ci suba ga ba mu ma rombee ma waxaat waaw nee na hatta ida kaana ba'dal ghad ma ma waxee lool mais yeneen ci balay saab saab bokkul dara nee ca troisième jour ba nag hein mu ne waqad ya istu min te nag vraiment dana man de saa yi lii wax naa ko deux fois mais defaluma li ma bëgg quoi ma xaw a désespéré waxuma ko dara troisième bi comme que deux yële wax naa jariñul dara nee na fa ashara ilayya rajulun xal fii am quumi fa kallimi fekk yonent bi alei satu salaam dafa am ñum àndaloon mooy moom mooy jiitu nit ñi topp ci gannaaw nee am benn nit ku nekk ci gannaawam ku ma def signe def ma signe bi ma bi yonent bi alayhi salaam dox nar maa nar ñoo romb fi ñu parqué foofu fi ñu fi ñu jàpp def fi suñu prison bi yonent bi alayhi salaam nar a romb am ku nekk ci gannaawam def ma signe ne ma jógal mooy daf ko def signe pas wax mooy signe loxo bi mu jóg ba pare wax ak moom jógal nga wax ak moom léegi nag nee na ma jóg waaw fa qumtu ilayhi ma jóg ut si ko fa qultu ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam halaka alwalidu wa ghaaba alwaafid famnun alayya manna allahu alayka ma waxaat la ma waxoon ne ko yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam halaka alwaalidu wa ghaaba alwaafid ah saa baay dundatul te ki ma waroon a libéré day absenté na kon nag famnun alayya xéewale ma manna allahu alayka yàlla boo yàlla xéewale la fa qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam nee na nag mu ne ma qad fa'altu waaw léegi def naa kon mooy tu es libre maintenant léegi libéré naa la nee na falaa mu ne ko nag qad fa'altu falaa ta'jili bi xurujin hatta tajidi min qawmika man yakunu laka thiqa laki man yakunu laki thiqa hatta yuballaghaki hatta yuballaghaki ah, ila baladik summa aadinii mu ne yeneen tubaab yi saaf saaf ne ko def naa ko mooy kon libéré naa la waaye nag mu ne ma bul yàkkamti nag ngir dem bul yàkkamti ngir quitter Medina ngir dem parce jigéen la moom kese wóorul mu ne ko bul yàkkamti ngir génn dem hatta tajidi min mi ba min qawmiki man yakunu laki siqa ba ni ngay trouver léegi libre nga biir Medina. toogal biir Medina nga xaar bañ a yàkkam ci ngir génn ba ni ngay trouver ci say ñoñ ñoo xam ne di nga mën a ànd ak ñoom sa zu mahram ak ñooñu ñoo xam ne waa tay wala ñu bari ñu dëkk ci waa tay ñoo xam ne am na ci ñoom kóolute ba niñ lay yóbbee ba ngay jotee sa dëkk di tay ba na ngay mën a delloo boo mu ne ko nag boo gisee ku mel noonu wala ñu mel noonu ñoo xam ne am nga ci ñoom confiance <coughs> aadi nii nii nag ma ko yëgal bu ko defee bala ngaa dem nag ma ko naa ko yëg waaw nee na seeru parce que lii nii ndaw si moo ko doon nettali xaatim ci fin bi dinañ gis fan la ko nettali daf ko fekk Sham dinañ gis loolu moo ko nettali Adi Seydina Adi radiyallahu anhu nee na ndaw si nee na nag ah comme que bi ma yonent bi alei satu salaam nag defalee nii nag ma fa sa'altu 'ani ar-rajul alladhi ashara ilayya an ukallima fa qiila ali ibn abi taalib ridwaanullahi alayhi oh. nee nag ma laaj ma def bon ah. ah kii de ki def lii de moom ku baax la ci man eh, ma ma laajte ne mais ki ki ki ki ma ki ma def si wax ma wax ak yonent ma la saam kooku mooy kan ah, ma laaj ko nit ñi man xaw ma kenn xaw ma fii kenn laa xamul yonent saa salaam daal xam naa ko ndax bon boo gisee kilifa gi di dox nit ñi ni ñuy doxee moom nga xam ne kenn kii mooy kilifa gi waaw oh léegi euh, mu ne ma laaj mais kii mooy kan kan mooy kan mooy waa ji nga xam ne moo def signe moo ma def signe ngir ma wax ak moom nee na ñu ne ma Ali ibn Abi Taalib ridwaanullah kooku mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib ridwaanullahi alayhi yàlla na ngërëmi yàlla di sax ci kawam di dotteeku ci kawam nee na ba bi ñu ne ma moom la léegi nag tey incha allah xam naa dañuy yemen lii ndax waxtu yi moo jot dañu war génn incha allah kon ci ñu teg suñu loxo ci kenn libre na yeneen tubaab saa saa libéré na ko waaye nee na ko bul yàkkamti nag ba liggéey ngay trouver koo xam ne am nga ci moom kóolute mu yóbbu la sa dëkk di tay moom nag Euh, mu laaj kan moo defal ma njëkk li kooku mooy kan ñu ne mu ne nee nañ ma Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne moo jiite woon sariya ba taxoon ñu jàpp leen léegi nag insha allahu taala ci jotaay bii di ñëw ñu ngi kon ci riwaay imaam Ibn Isxaaq Ibn Yasaar rahmatullah ba léegi di nettali duggul islaamu seydina adi ibn xaatim jóge ci sariya bii nga xam ne moom lañ gis te jeexal ko muy sariya bu seydina ali ibn abi taalib ilal fuls sanamu tay li yahdima ngir mu daal di koy boom kon ci jotaay bii di ñëw ñu àggale tarjama seydina adi ibn xaatim at-ta'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu